waradduhu kullal mazaalimi ilaa arbaabihaa kamaa nadamtu awwala faraaji'an nizaamanaa lil axdari tajidhu waadihan wuduuhal qamari kon fii jeexaloon nañ ko sëriñ bi da wax radiyallahu ci wàllu tuub ne wax na ci am na yum ci indi fii waaye daf koo tënk ne nag boo ci bëggee lu gën leer lu gën yaatu leer naññ fa ma ko def mu mel ni leer gu weer woo xam ne weer wu mat sëkk leere ah boo ko bëggee faraaji an dellul nga yëri dellul ca nizaamanaa lil axdari ah suñu nose gañ nose ca matnul axdari boo bële muy aljawharun nafiis waxoon nañ la ko de aljawharun nafiis fi aqdi nasril axdari rais rahmatullahi alayhi loolu le foofule mu ne leeraloon naa ko fa ñu ne la woon nag Euh, léegi nag dinañ ñëw foofule moom la ñu war a gis tey insha allahu taala comme que nee na nañ fa dellu te ñu ngi ci téere bi rek nañ ko del nañ dem ca al jawharun nafis xool Serigne bi radiyallahu anhu lan la leerale foofale loolee nga xam ne nee na foofale comme ni weer wu leer nañ la noonu la ko leerale nan la ko waxee foofale ca al jawharun nafis fekk bu doon wax ah mu ne wa inda amrihi wa nahyihi yaqif wa an yatuuba kulla hiinin mu'tarif wa an yatuuba kulla amrin mu'tarif li rabbi subhaanahu min qabli an yakuuna saaxitan alayhi fi zaman wa min shurutiha nadaamatun ma faatahu min almaasi musjala wa niyatun fi ma baqi min al-umr adama awdihi li kulli ma yadur kon sëriñ bi waroon wax foofu la ñu ngi ci aljawharun nafis dañoo def parenthèse mooy dañoo def dañoo tegani tuuti li nga xam ne ci lañ nekk di masaalikul naan ngir dellu ci li sëriñ bi ne nañ ko nañ ca dellu buñ bëggee gis lu gën a yaatu li mu wax fii ci wàllu tuub moo tax ñu dellu fa voilà léegi kon mu ne foofule mu ne fekk mu naan euh, camsi daa war a nekk wa amri amrihi gis nga fa digalu borom bi war na hii hii ak tereem ya yaqif na fay taxaw lu yàlla digle na ci ne la mu tere nañ ne stop bu mu ko def wa an yatuuba mu tuub fii nag mooy mbir mi mu tuub di dellu kulla xin jamono ju nekk waxoon naa la keroog bi ñuy tàmbali tuub di wax tuub waxoon naa la tuub nekkul booy tàmbali nga koy def après mu jeex waxoon naa la yonent bi alayhi salaatu salaam ghazwatu Tabuk xare bi mujj bu mu def ci kaw suuf ah ba mu ko defee ba pare la suñu borom wàccee laay yooyu ci suuratul tawba di leen laqad taaballaahu ala nabiyyi yooyu kon ñu xam ne mbir mi kon nekkul loo xam ne dañ naan débutant yi la mu jeex mooy saa su ne foo man di toll dangaa war ni tuub di dellu ci sa borom mu ne kon wa an yatuuba muy tuub kulla xiin saa su ne mu'tarifat mu'tarif mu nekk koo xam ne aji reconnaître aji ne ah wax dëgg man de maa def waaw yëg reconnaître li rabbihi te bo de reconnaître kan ngir nit ñi naan ño sa borom li nga xam ne moom nga njëkk ah, ah li mu tere nga jéggi ko subhaanahu woo naa gàcc ngaalaamaa moom aka sori li ñi xamul dara di ko jéem a taqal min li laata an na muy nekk saaxitan moom boroom bi nekk aji mer alayhi ca jaam bi fi zaman ci jamono ji waaw bala ngay nekk nekk ci bàkkaar bi di continuer ba ci am sànjum sa borom gaawal nga tuub ci sa borom reconnaître ko ne yow kat yaa def lu dut noonu yaa jéggi dëkk yi nga euh, day mooy euh, euh, barrières yi mu tegoon yaa ko jéggi voilà mu ne nag wamin shurutiha bokk na nag ci chartuy tuub nag nadaamatun ala mooy nga nga rëccu ala ma faatahu cam si daal di rëccu li nga xam ne moo ko rëcc minal maasi ci ay bàkkaar yoo xam ne mus jalaa ci loo xam ne lu ñu joyal la bàkkaar yi mu romb te doon ko def di koy rëccu waaw benn charte ngoom mu ne beneen charte bi wa niyatun fi ma baqi min al umr adama awdihi li kulli ma yadur mu ne beneen bi mooy niya yéene këne fii ma baqiya min al umr li des ci dundam de fës na yéene adama awdihi ñàkk dellu li kulli ma yadur lépp loo xam ne day lore ndax bàkkaar bu ne day lor borom amul bàkkaar bu dul laisser trace waaw mu ngi noonu li kulli ma yadur mu wa an yakuna taarika al-isyaani in kaana aasiyan bila tawaani sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa an yakuna te beneen ah, beneen ci charte an takuna an yakuna cam si nekk taarika al-isyaani mooy mënoo tuub ci mbir moo xam ne yow nekkoo bawoo ko nangoo koo ba bon man daal baleen ma rek man ci sa naan sàngara gi waaye nag maa ngi koy rëccu bu baax de li jot a weesu dañ naan la ah non non non non non non non yow qu'est-ce que tu dis comme li ngay wax demewul noonu foog nga bàyyi ko wa an yakuna mu nekk taarikal isyaani bàyyi mooy yàlla gi nga xam ne moom la nekk in kaana ndeem nekk na jamono joo jële muy tuub asiyan boo xam ne moom aji mooy la bilaa yi ci loo xam ne amul gàttañ lu amul géex da nga koy def léegi ay pareegu ma wax yooyu ngay dégg jaaxaankat yi di wax ak ñi xamul loolu mooy ñàkk xam ay non pareegu ma non amul pareegu ma yow est-ce que borom bee la ne yow moo la assuré na deewagoo wala doo deewee ci bàkkaar bi dama ko wax yow ñaata nit nga wa kam min saqimin wa kam min saxiixin maata min gayri illatin wa kam min saqimin aasha koo xamante ne nii dafa peke rek saxiixin wér amaana sax def na bilan bés boo bëre waaw dem na laata muy dugg ci tee bu dee yoo xam ne footballeur la comme que gars yi moom la ñuy ñoom la ñuy joxe sportif yi yu modèle bonne sante bu ma accès ci yu mel nii rek sama xel ci ñoom lay dem mooy ci cas yi fi jot a ñoo xam ne dañ leen di topp médecin yoo xam ne dañ leen di seet bés bu ne daanaka bu ñuy entraîner ak wala boog mooy de ñu seet leen ci en tout cas ci mois bi dinañ ci seet ay visite médicale di leen toppatoo waaw les grands sportifs di leen toppatoo di xool seen kër yi seen seen seen neer yi seen lépp di ko seet est-ce que jaar na yoon ñu door koo teg ci terrain bi mu dem da gis koo xam ne bañ ko centrer lay bal bi wala ba muy dóor dafa dóor ne club daal ñu ñëw kër baa arrêté waaw tat boo mayul bés boobu sax médecin yowoon nañ ko yow sa lépp baax na sa cholestérol baax na sa feer baax na sa lépp baax na teewul mu faatoo noonu kenn moo yaakaaroon ne waa ji ba muy dugg ci terrain bi dina fa faatu amul kon wa kam min sahihin ñaata ngay gis waajoo xam ne dafa ne pekelek ñaata ñu ne pekelek dara dalu leen en tout cas ci biti lu ñu xam waaye dara sax mën na laa bañ a dal ci lu ñu loo xam ne médecin yee ko seet gër bu arrêté daa xaar dara dal la waaw mais nga romb fii génn am daraan yenu la waaw wala train bi daal di dër loolu lépp mën naa nekk ngay jéggi tali taxaw passage piéton ñëw bay jàll benn waa jóge fële di daw trois cents kilomètres laata ngay kii àgg na ci sa sa yi sànni na la quatre mètres après nga daal di faatu lépp mën naa ne ngay dox ci mbedd mi fii toog jeex na toog ci oto jeex na mooy borom bi fu ne la dee di ñëwee léegi nag yow yow nga mel noonu ba pare naka lañ lay waxee naan la xaaral xaaral moo tax mu ne. in ka mooy wa an yakuna taarika al in kana asiyan bila tawaani waaw il faut mu nekk koo xam ne aji bàyyi mooy yàlla gi nekk bu dee daa nekk jamono jamuy tuub day mooy yàlla bilaa tawaani na bàyyi bàkkaar bi ci loo xam ne amulub dental ak ak ak yéexantul wala ak ak ak ak gàttañ lo mu ne wala lahu taxiirun aw tasabbur li tawbatin wala yaqulu asbiru hatta hadaani saahibul ghufraani fa inna daa alaamatul xidlaani mu ne wala lahu taaxiruna taxiirun de kenn mayu ko waa jiy def bàkkaar kenn neewu la xaaral ba ëllëg mais da koo ñeerul amul droit bi te kenn moo kan moo ko kan moo ko gardeel ruuxam ma ne ruux yi yàllaa leen garder ëpp ci nit ñi xamalu leen kañ lañuy faatu moo tax waaye comme que noonu la demee wala lahu taxirul amul cam si mu yéexantal wala tasabur wala bi muñ naan ah naa ja muñal ni bàyyi nii rek xam nga dama cee làggi non sawaay man manumaa ñàkk def lii dama cee làggi li tawbati naan boo naan bi muñal ni rek te tuub tuub gi bu yàlla kiiwee rek non bu dina ñëw bàyyi leen ma nii rek mu ne walaa yaqulu te bu mu fi nekk nag di wax naan asbiru noo damay muñ rek ndax xam nga yan jaam laa waaw manuñu hatta hadani saahibul ghufrani quoi non bàyyi leen ma muñ ba ni nga xam ne boroomu njéggal laa koon ngi di borom bi tabaaraka wa taala daal di may gindi bu ma gindee rek dina baax bàyyi leen ma ci nii gindeeku ma mu ne lool bu mu ko wax de fa inna daa gis nga waxam jooju képp kuy comporté woo nii nekk ci bàkkaar war a tuub nekk fi naan moo xam nga ñun ay jaam lañu bu yàlla na mee ñu giir ak génn ci dinañ ci génn nañ bàyyi noonu rek mu ne gis nga loolee gis nga loolu alaamatul xidlaani mandargaay gàcce la waaw nga mandar ndax borom bee koy seetaan di ko istidraaj bàyyi ko noonu daal di nekk koo xam ne dafa maandu ci ay mbiram te ku sa borom maandu ci ku borom bi maandu ci say mbir da ngay ma xaala waaw kon nag ñu yem nii di ñëw <laughs>